doon nettali sulhul Hudaybiya waaw ci juróom benneelu at mi ci gàddaayam bi moom alayhi salaatu wassalaam bi mu leen nee man de damaa gént ñu dugg Makka waaw nekk ci sécurité nekk ci kóolute ñii ñu ngi waxu ci ñun ñii daal di wàññi seen karaw yonent bay saa saam ba mu xëyee ne saxaaba yi nañu waajal yëgal ci gox yi nga xam ne dëkk yi village yi jege Medina ngir ñu waajal yëgal fa ngir ñu dem daal di dem umra ji dem ziyaare ji kaabatan musharrafa lillahi tabaraka wa ba mu ko waxee ñu dem ba bërëb buñ naan Hudaybiya ci gàttal mas yàgg nañ ko fi gis waa Quraysh ne leen du ngeen fi dugg bala fa xewoon seen émissaire ya nga xam ne moom lañu ñu yónni woon ba ki bu mujj muy Suhayl ibn Amr ñu def accord ya ne duñu fi dugg ñu def accord yooyu nga xam ne al bunud yi nga xam ne côté waa Quraysh si ñoo doon dicté Suhayl di bind lu ko neex di wax lu ko neex yonent way saab saab ni bindal waaw ci la noon min muhammadin bismillahir rahmanir rahim mu ne ko min muhammadin abdullah wa rasuluhu mu ne ko mukk déedéet buñ xamoon ne yow yonent nga buñ ko gëmoon doonu ñoo xeex ak yow bindal kama kunta taktub waaw bismika allahumma min muhammadin ah, ibni abdillah alaysa kadhalik <laughs> di di di narga wala julli ne Ali yenn saa sam ne ko effacé Seydina Al-Bara nee na hadis dañ ci sax yi mu ne ko effacé mu saa sam ne ko wan fan lañ ko ko mu wan ko mu effacé ko boppam <laughs> <laughs> bind li Suhayl bëggoon léegi boobu Seydina Omar ne yonent bi alay saa saa mais yonent saa saa waaw mais ñu woon ne dinañu dinañu ñëw kaaba gi daal di koy wër ah muhalliqiina ru'uusanaa wa muqassiriin waaw digoon ñu woon loolu yonent bi alay saa saa yonent saa saa ne ko est dama laa waxoon tey ci ci ja ci bii nii lay wax bii nii la dama laa utaloon euh, dëxal ne la euh, année bii lay nekk mun ne ko déedéet mu ne ko ndax ñun ñun xanaa newuñ ci dëgg suñu noon yi ne ci caaxaan ci meen yeneen tibay saasaam ne ko waaw mu ne ko kon nan la nangoo ak daniyata fii diini naa mais yeneen tibay saasaam nan la ñuy nangoo accord euh, tooñ yii waaw ci suñu diini ñuy nangu yéeféer yi di ñu di ñu yi nga xamante ne ay caaxaan la ay tooñ la ñu koy nangu mel li ñoom ñoo nokk ñun ñoo nekk ci dëkk yonent way saa saa ne ko man ana abdullahi wa rasuluhu man jaamu bi yàlla laa ndawam laa du ma def lu dul lim ma digal Seydina Omar mer <laughs> waaw mu dem ci Seydina Abu Bakar fekk Seydina Abu Bakar newuloon foofu ne ko mais alaysa hada wa fi alaysa huwa rasulullah duy ndaw a ko waaw huwa rasulullah haqqan ndawal yàlla la dëgg-dëgg waaw ko lan noonu mu ne mais accords yi bëgg a signé mu ne ko waaw lu ci am mu wax ko ne ko mais du moom moo ñu digoon ne dañu ñëw wër Kaaba geeg yooyu. Seydina Aboubacar nag est ce que da laa waxoon at mi te Seydina Aboubacar loolu la ne ah, moom feneen la ne woon Seydina Aboubacar baax na ci yonent saa saam lu jóge directement ñëw ci moom mu tontu même tontu yu yonent bi ay tontu bu amee lenn lu muy tegtal mooy xel bi xol. bi gën a jege xol yonent bi alayhi salaam mooy qalbu siddiq radiyallahu mooy même atam ñun ñëpp suñu même la de mais ku nekk selon ni nga ko dëggale ko gëbe ndax al mu'minu mir'atul mu'min bokk na ci firi a aji ngëm yàlla gi kii seetoo mooy yonent bi alayhi salaam waaw ki ci gën a yeer nag tëbb lépp mooy ak siddiq moo tax même moo yi yonent bi alayhi tontu Seydina Omar loolu la ko tontu waaw allahu akbar ne ko est-ce que at bii mu ne ko déedéet waaye nan la ñuy jëlee ak di suufe di dang ak suufe ci suñu diine mu ne ko yaa rajul waaw innahu rasulullah waaw innahu abdullah wa rasuluhu te def lu dul li ko yàlla dig diggal faydam xalsa waaw jàppal nga téye neel moyal ci ay mbiram ak lim lay sant nga xam ne moom ci dëgg la nekk Seydina Omar daal di dal mooy ru'ya googu ak gént la woon ci la yonent bay saa saa tegoon ndax xaq mu dem waaye borom bi keroog réaliser wu ko noonu la tadxulunna al masjid al haram waaw pourtant ci lañ ci xaram bi borom bi nag fay na leen ko defal na leen ko umra waaye kaaba ga sax gisuñu ko waaw moom nag Abdullah xew-xew boobu. bi ko olof bi noo nettale ci alquran ci leen di baatu ar ru'ya ñu ñetteel bu mujj ci alquran ci suuratul fath aaya 27 suñu boroom ne laqad sadaqa allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadxulunna al-masjida al-harama in sha'a allahu aminin in sha'a allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la taxaafuun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariban voilà Allah léegi alquran dara du moom borom bi na laqad dëgg-dëgg sadaqa Allah borom bi dëggal na rasulahu ar-ru'ya bil haqq mooy géntam ga yore may saasaam géntoon ndawam ba dëggalal na ko bil haqq ji dëgg lan la géntoon la tadxulunna al masjid al haram loolu la leen waxoon fettal leen ko ni ngeen dugg yéen sama sahaaba yi radiyallahu anhum waaw ah, jàkka ji nga xam ne borom bee ko armal muy moo ko moo ko ormal muy jàkkaay kaaba ji insha allah waaw loolu du insha allah bu neex neex na neex na yàlla ba pare <laughs> mooy yàlla loolu lay def ngir feddali la waaw ngir feddali la mooy loolu lay def moo tax borom bi ne laqad sadaqa allahu rasulahu ru'ya insha allah boo yonente bi alei saa nag teggi noog boromam ci la doon waxe loolu waaw ndax ñoom ñooñi mooy kiy jàngale ku xam yàlla waaw te bu ngeen fay dugg aminiina na ngeen di nekk ñu wóolu ci kóorute ngeen di nekk mu'alliqiina ru'usakum ñii da wat seen bopp yi yéen wa muqassirin ñenn ñi wàcc wàññi ko laa taxaafoona seen kaw bopp yi laa taxaafoona du ngeen ragal dara waaw fa alima ma lam ta'lamu yenente way sa sa boroomam xamal ko lu ngeen xamul woon boo tax ku day bi ba ngeen ñëwee ngeen mer <laughs> ñii ñu ne leen effacé leen ñu ne duñu effacé <laughs> ñii ñu ne ñu ñu naan lu tax ñuy nangu lii saxaaba mer keroog Abu Jandal waaw bàyyam nii di Suhayl taxaw mu jóge ci ay feeram ci yiñ ñëw ba sànni boppam jóge biir Makka ba daw fekk yonent bi saa saam Hudaybiya daw si ci jullit ñi jullit ñi daal di koy téye ne kii moom récupéré nañ ko jullit la. baayam di Suhayl ibn Amr mii taxaw na yonent bi saa saam delloo ma ko wala dootuma def ak yow kii laay njëkk a appliqué yonent bi saa saam ñaan ko njëkk lu nekk way way may ma ko. bàyyi maag moom accords yi ñu ngi nii di ko bind demagul fenn bàyyi maag kii après mu ne boo ko maa bañ yeneen trois ah, kon Abu Jandal delluwaatal fu dellu fan ci torture yi te xam nga fugitif ku koo xam ne dafa rëcc dañ koo tëj mu rëcc waaw buñ ko jàppee nga yaakaar ne bu ñëwee ci ñoo xam ne seen xol yi xeer a ca ne palaasu xol xeer waaw ëmbal ko yii ay mer mooy dinañ ko kaj bi tulli ko dees na ko mbugal mbugal yu tar yonent bay saa saab loolu lépp ump ko ah mais comme que yi lii la wax sooru benn nit warula yàq loo xam ne borom bi xëj maay borom bi mu ngi ñëw ci kanam waaw yeneen saa saa ne ko kon dellul saxaaba yi ne mais ko yi ñu dem di ko bindu loolu woon yeneen saa salaam mais yeneen bi. yeneen saa salaam ne ah loolu la accord yi wax ne ko demal rek borom bi dina leen dimbali. waaw dénk leen muñ. waaw moo tax borom bi ne ah sama jaam bi fa alima ma lam ta'lamu moom xamoon na loo xam ne yéen xamu ngeen ko woon <laughs> moom ci nuurullah <laughs> leeru yàlla lay xoole te yàlla won na ko mbir yi yéen nag xamu ngeen woon da leen a umpoon. waaw mooy dañoo meroon ngir yàlla saxaaba yi dañu meroon ngir yàlla waaye mbir yi du lool kese mooy mooy mooy liy joué lii déet <laughs> mbir yi day tegu ci xam-xam faay ma moo xam xam maalam taalamu loo xam ne yéen xamu ngeen ko woon mooy yéen amu ngeen woon xam-xam boobu li taxoon mu doon doxal noonu fa jaala borom bi def min duuni daalika après loolu Hudaybiya accord yi ngeen signé woon dix ans ngeen waxoon matu ko juróom benneelu at mi la woon ca juróom ñaareelu at bi borom bi def yi qariba ñu ubbi Makka waaw ñu ubbi Makka mu jeex waaw mu mu jeex kon nag ba pare mu defal leen fathan ndax Hudaybiya fathan comme li Ibn Mas'ud doon wax ak ubbi la mooy ubbi fi ñu ne rëy ñoom ci ñoom sahaaba yi loolu lañ ko doon jàppe avant fathu Makka ndax ñépp am jàmm jullit ñi mën a véhiculer l'islam mën a joxe message yu l'islam ñun ñu bari ëpp ci ci foofu fii mooy feneen foo xam ne fu mujj foo waroon bi tudd ru'ya te loolu mooy ru'ya nga gis ne yaa yëm ci tudd yëpp ci gént bu Seydina Xalil mooy alxalilaani allah gént ñaari xalil xalilur rahmaan waaw waaw law kuntu muttaxidan xalilan lattaxadtu Abaa Bakrin xalila walakin <laughs> uxuwatul islaam waaw waaw ne man sama xarit mooy borom bi bu ma doon jàppe kenn ci mbindeef yi xarit Abubakar laay jàppe xarit waaw allahu akbar kële xalilu rahman wattaxada allahu <laughs> seen ñaari gént leen di fii waaw ci alquran mu nekk euh, addina bu doy waar boo xamante ne nii ah, en fait du lu mees comme li ñenn ñu bari def waaw nga xam ne mooy de ñu ne ay wa ñëw leen ñu leen di firil gént firikatu gént yi nangam firi gént firi gént à ki ko moo ki ko man mooy ki nga xamante ne daa ràngoo li na Yuusufu ràngoo woon alayhi salaatu wassalaam la ko gaa yi wax waaw moo tax borom bi day génnee dëgg ci làmmiñ ñoo xamante ne nii ah du ñu du du mën nañ sax bañ a nekk jullit mooy comme waaj yi dañ nettali ko sànq ne buur ba ba mu gisee gént gi kiiwu ko gaa yi ne ah ñun qaalu adghaafu ahlaamin wa ma nahnu bi ta'wiil ahlaami bi aalimin ñoom ñoo ko jàpp noonu mais du loolu fen <laughs> ay jaxasi gént la te ñun loolu manuñu xamuñu ko waaw ndax amul ta'wil mais da dul loolu ñoom ñoo ko xamuloon <laughs> waaye waaye da xamante ne moo rëccoon ca prison ba comme niñ ko waxee léegi kooku moom lan la def wa qaala alladhi najaa minhumaa waddakara ba'da umma ana mu toog fàttaliku waa ja mucc ruccoon mooy ñaar ñam bokkaloon prison ba te kenn ki moom ñu daal di koy faat keneen ki moom mu mujj euh, daal di dellu ñaari seen yoo yële ah xam ne kenn ki dane woon man <laughs> damaa gis may nal sàngara waaw keneen ki ne man damaa gis ah ma yenu ahmilu fawqa ra'si xubzan sama bopp bi laa yenu ay mburu taqulu tayru min picc yi di ñëw di lekk ci mburu moomee nekk sama bopp bi ñu laaj ko nag waa lan lañuy lan ngay firee suñu gént gi ah ndax kat inna naraka minal muhsinin <laughs> waaw gis nga gént ka kaa mën a firi daa bokk ci muhsinuna yi benn <laughs> wala gaa yi ne ko inna naraka minal muhsinin dañoo gis ne yow dara jotul ihsan da koo am waaw al imaanu al islaamu al imaanu ihsaan an ta'buda allaha ka annaka taraahu fa lam takun taraahu fa innahu yaraak noonu la ko yonent bay sar sam fiire waaw mooy ngay jaamu sa boroom mel ni da koy gis bu dee nekkoo di ko gis nga xam ne moom mu lay gis waaw yow lépp mooy balaa daraa xew borom bi ngay gis ci lépp laata daraa xew bu ñëwee la xew tamit ngay gis borom bi bu demee ngay gis borom bi lool mooy al ihsan kon kalaafiri gént premier critère il faut mu bokk min al muhsinin inna naraka min al muhsinin mu daal di leen koy firil waajoojee ñu la doon wax bi nga xam ne ci la dem ba buur bi euh, daal di wax la may wax gént la muy gént ñëw wax ko firikatu gént yi Égypte ah, ñu ne ko ñun xamuñu ko Misra waaw ci gàttal waa ne man maa leen di ba mu fàttale koo waaja ma nekkaloon ca prison ba kooku man sama génn fii sax moo ma ko waxoon laata may génn waaw te lépp lu ñu waroon a lekk lépp lu ñu waroon a lekk comme ni mu leen ko waxe laa ya'tiikumaa ta'aamun turzaqaanihi illaa nabba'tukumaa bi ta'wiilihi qabla an ya'tiyakumaa waaw lu ñu waroon a lekk plat bi ñu war a lekk suba balaa ñëw moom moo ñuy wax ne suba lii la te ñun ñépp a ngi ci prison bi i mu wat jakara ba'da umma ko ginnaaw as diir mu buur bi maa leen di xabaare seen génn sa gént gi lan la fa arsilum buur bi gënoo ko gëna woon ne la lii nga xam ne ñépp lott nañu ñépp lott nañu ci xam ko ndekete yoo sama sama kiilima sama sàngara si moom xam na ku ma ko mën a génn ku ma ko mën a génneel ndeke kañu sànni ca prison bala la ilaha illa moo tax ñaata trésor lañ sànni ci prison moo tax prison du aw xas waaw ku la ci nar a xase yëgal ne ne yëgal ko ne ku ma gën gën sa baay gën say maam nekk na prison dugal nañ ko prison muy Seydina Yuusuf waaw nga xam ne yonent way saa saa bañ ne ko kan moo ci gën a tedd mu ne al karim ibnul karim ibnul karim Yuusuf mooy ci gën tedd <laughs> waaw ndax mooy ci tedd di doomu ki di doomu ki tedd yuusufu ibnu yaqub ibnu isxaaq ibnu ibrahim alayhimu salaatu wassalaam kooku ko gën a tedd <laughs> saa na koo gën a tedd ko <laughs> waaw yóbbu nañ ko prison trésor jaamu bi yàlla yonent bi yàlla ñu yépp ko ci bàyyi ko ci prison bi gars di vaque ñoom ci seeni préoccupation di servir seeni sàngara di faire la fête ci àddina bi waaw ba ko borom bi bëggee génne mu jël buur boobu moo tax liñ la doon wax sànk yéeféer la moom mu gis gént koo xamante ne ñoom côté lëndëm kese lañu gis mais borom bi wan ko mu gis loo xam ne dëgg la ngir lan parce que daf ci ronk mbir sëy naa Yuusuf alayhi salaam mi mu war a génne waaj a dem ayyuha ba mu ñëwee lan la ko wax yuusufu ayyuha siddiq aftina fi sab'i baqaratin siman ba dim jeex ñaareel critère pour mën a firi gént foog nga nekk siddiq waaw yow yuusufu ayyuha siddiq <laughs> yuusuf yow mi nga xam ne yaay njomboxtalu dëggu as-siddiqu waaw foog nga bokk ci siddiquuna yi foog nga bokk ci akaabiru awliyaa illah min as pour nga mën a féer gént waaye du n'importe kii mooy taxawaalu naan kaay leen ma firil leen seen gént yi waaw mais loolu kenn du ko takke rek pour nga xam kooku mooy kan manoo ko takkee parce que surtout diw la boo ko takkee noonu yow sànku nga il faut que ça soit clair léegi sànku nga doo trouver moo tax gis nga buur bi bu doom ñeentee xalaatul te pourtant Seydina Yuusuf buur kii Al Aziz mi <laughs> moom ah xamu ci woon dara al aziz mi nga xam ne moo doon euh, jëwriñu buur bi yëg na euh, euh, géntug buur bi ah yëg na géntug buur bi <laughs> mais xelam est xelam dem na ci Seydina Yuusuf mi nga xam ne mook soxnaam sa la dayoon moom xam ne moom moo nekkoon ci dëgg Yuusuf a newoon ci dëgg alayhi salaatu wassalaam mais pas soxnaam si ak yiiw ak leer ak mbaax gam gisoon ci ak dëggu pourtant xelam demul ci moom buur bi yu ngéntee ñu woo ñi nga xam ne ñoom lañu jàpp mooy ñi feeñ nii di wari seen bopp ci biti ñu woo leen xamuñ ci dara ñu naan ab abraasu ahlam te du abraasu ahlam fet ñoom ñoo ko xamul woon na ko noonu nag mbir yi noonu la gis nga borom bi nitu yàlla yi ñu ngi ci réew mi laa wax ñu ngeeg ñun ci gox bu la neex nag boo nekk ñu gox waaye comme que ñun suñuy milliards suñuy lunette ni ma koy yàgg gis baa waxe baaxut bi ñuy gise baaxul nii nii de fan la dëgg nekk baaxul ndax dañuy xool ñi sant nangam ñoo war a xam ñoo war a baax leneen yi xamuñ dara boo ko defee mën a juum nga waaw dóor nga solo ko ci ëkk waaw waaw ki gën ci kaw suuf jamono jii ñuy wax wallahi yàlla mën na koo def koo xam ne kii euh, ñi toog ne ay poubelle ci mbedd mi yàlla mën na koo boole ci ñuy liggéey lool waaw kan moo koy xam lu dul koo xam ne yàllaa la tax a jóg nga dëkku borom bi bëgg laa gindi wala ubbil la ay ay buntu ay xam-xam jaare ko ci moom moo lay wan kooku nga mën koo gëm mën a xam waa ji li mu doon nga découvrir ak da al ali aw ad-durari wallah waaw gànjar yi trésor yi nga découvrir ko ci moom yoo xamante ne nii boo waroon àddina wërngël tax min makka ilal madina fu la neex min bilaadi Xuraasaan ila Turkménistan foofu yëpp Xuraasaan dem dem dem bilaadul Hind wa Sind wa Amrikaan wa Afariqa foo dem doo ko fekk ndekete yoo waa ji nga xam ne moo ñuy tonne suñu poubelle yi ci par suba ndekete yoo waa ji mooy kilifaayu awliyaa yi ci jamono ji ñuy wax waaw jamono ji ñuy wax mooy seen kilifa te mu ngi nii day toj ni poubelle waaw léegi bu boobaa ana ña nga xam ne ñoom ngeen di diir di siyaar yi di dem jàpp ne ñoom la mooy nekkuñu ko waxuñu man amuñu ci mbaax mais du ñoom ñooy waa ji ndekete ka ngeen di seet naan xutba bi ku dem naan moom mooy xutba bi mooy pôle bi mooy pôle bi ku nekk di woon ñi ñuy woote en général kenn du ci kenn doonu ko jegewuñu ko sax jegewuñu ko sax ñi koy dar sax bokkul ci ñoom waaw kon nag affaire bi xam nga lan la sidqun niyya quoi yow bu fi nekk di chercher loolu xam nga lan ngay chercher yàlla na la borom bi tax a jóg yow na la borom bi na nekk sa bu sol borom bi ngay chercher borom bi ngay jaamu lu ko la dëppaaleel nag ci maaxam ci fadluhul azim nga xam ne lii la nga sante ko ko waaw lu ko la dëppaaleel nga sante ko ko te bu sa yéene sellee wallahi coono yu bari doo ko am waaw coono yi début yi ay mbégte la ngir jeexital yi waaw ñi mën a firi gént ñooy ñooñ min al muhsinin as-siddiqun waaw te gént daa nekk monde bu doy waar bu doy waar boo xamante ne nit man nga nekk siddiq ba pare am yoo xam ne da la rëcc am yoo xam ne da la rëcc comme la nga xam ne Seydina Siddiq radi radiyallahu ta'ala anhu allah allah allah allah daa am ku ñëw wax benn gént yonent bi alayhi salaatu wa salaam léegi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne yonent salaam may ma may may may euh, euh, maa ngi lay ñaan nga may ma ma daal di koy ma daal di koy firi yeneen tubaab saa saam ne ko waa bismillah may ko mu ne ko léegi waxal mu wax ba pare yeneen saa saam ne am na loo xam ne dañ nga ko mooy noonu la waaye am na loo xam ne dañ koy dañ koy juum <laughs> mooy as-siddiqul a rëy rëy rëy rëy asabta ba'dan <laughs> ko am nga ci jot am nga ci juum. waaw allahu akbar waaye wax ji foofu mooy est-ce que Seydina Abu Bakar xamu ko woon bañ a xam ba xamoon na ko moo naa Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh al-Sharif al-Maghribi mooy turandoo maam Abdou waaw moom la maam Seydil Haaji Malik alayhi ridwaanul Malik tuddali maam ma euh, euh, Seydil Haaji Malik euh, Seydil Haaji Abdou bi ko taalibeem bi laajee waa Seydina Abu Bakar taxoon mu juume ci loolu mu ne Seyd mu ne Abu Bakar radiyallahu xamoon na xamoon na bu baax ni muy gént googu li muy firi waaw ma ne waxuma la xamoon na loolu waaye xamoon na lu ëpp loolu la la bi ashri alaafi daraja lu ëpp gént googu noonu mais ci lu ëpp ah ashra alaaf dix mille daraja ci ay gént yu gën compliqué yooyu Seydina Abu Bakar xam na ko mais xam nga mu ne xam nga la lu tax mooy hadratu rasulillah gim ne woon yi daa am leer yoo xam ne moom la gën a préoccupé wu mooy yonent bi alayhi salaatu moo taxoon loolu mooy la <laughs> leer yooyu di diviser wu bu yorent bi alay saa saam génn ci moom bu ñëwee leeru jëmmam di alay saa saam day day day xaw a évacuer yeneen yi allahu akbar allahu akbar allahu akbar looloo taxoon waaw leer googu moo ko préoccupé woon te loolu moo ëppoon doole ci moom ba moo tax ba mu commencé rek mu am loo xamante ne da koo juuy ci da ko da ko koo xool ci mbir yi waaye mu ne gis nga boo demoon ginnaaw yeneen saa saam laqoo nga dem fekk Seyna Abubakar wala feneen laaj ko gént googu dina la ko firil comme ni nga xam ne noonu la demee woon allahu akbar <laughs> ah, allahu akbar ah, allahu akbar allah kon loolu lu jara bàyyi xel la xam nga lu tax ñuy taxaw ci précision yi mooy ñu bañ a suñu bopp ci yenn yi waaw ay man gént naa lii foog dañ ma ko war a firil an moo ma koy firil nga dem ubbi ci rajo bi ah gis naa diw nga woote waaw man de lii mu ne la waa lii wëg lii neew ma dara jot yi de waaye wax naa la critère kuy firi gént waaw <laughs> nga xam ko ngir nga bañ nga bañ a waru daal léegi nag al imam wallahu ta'ala a'lam benn aaya léegi nag mu ñëw ci lim doon def mooy di dugg di di waxi aaya di <laughs> ubbi bunt commencé aaya kon bu commencé fii benn aaya képp la fi indi daal di daal di dëgg war dugg nag ci li nga xam ne mooy ahadis yi allahu akbar waaw mooy hadis yi nga xam ne eh, ñooy wax ci wàllu gént ak li nga xamante ne mooy eh, eh, li nga xamante ne ni mooy mooy li lëkk li lëkkaloo moom mu ne kon qaala allahu taala allahu akbar mu ne borom bi nga xamante ne nii de moom moo kawe te kaweem tukkeewul ci ak yéeg nee na boobu nee ci suuratu ruum la ko waxe wa min bokk na ci mandargaam yi wane kattanam moom borom bi tabaaraka wa taala sañ-sañam man-manam manaamukum <laughs> nelaw yi nga xam ne moom la leen di sóob bi layli ci guddi yi wan nahaari ak bëccëg yi allahu akbar allah ni ay mandarga yu rëy <laughs> waaw yoo xamante ne borom bi li muy def ci xolu jaam bi du rek dana naa ba mu yeewu déedéet kulla yawmin huwa fi sha'n waaw cerce bu ne borom bi mu ngi feeñal ay mbir bokk na nag ci màndargaam yu rëy yooyee yu mag yooyee manaamukum bil layli wan wa ibtighaa'ukum min fadlihi nelaw yi ngeen di nelaw yi mu leen di soow <laughs> moo tax libaasa waja'alna an-nahaara ma'aasha <laughs> waaw léeg guddi gi mu nekk biir yére bu ngeen ci duggee ba pare mu nekk loo xam ne day rotti sa coono boo nelawee waaye nga tëdd boroom bi wan la yoo xamante ne ci tiitaa nga dëkkoon nga tëdd rek yeewu daal di bëgg <laughs> mel ni ku ñu délivré waaye nga tëddoon jékki tiit yeewu tiit am lu la tiital nangam ak nangam ak yeneen yoo xam ne yu la borom bi wan ay jéeg yoo xaman ak foo xamante ne dafay wax ak yow yow jaam bi nga xam ne foofu da koy mën a gis yàlla ak sa bët gént waaw moo tax mu am ci awliya yoo am dañuy gis yàlla bi ci gént waaw moo tax imaam Ahmad ibn Hanbal am ne man damaa damaa dafa gént gis borom bi tabaaraka wa taala ba mu koy laaj ci ban sikkar mooy bi gën a màgg nan lañ koy sikkare waaw mu bu gën a màgg mu mu ne ko alquran aw kama qaala voilà nettali bi lu mel noonu la waaw waaw mooy ne foofu nga xam ne fii nii ci kaw suuf wa'lamu annakum lam taraw rabbakum borom bi yonent bi alayhi salaam nee na na ngeen xam ne annakum lam taraw rabbakum du ngeen gis fii ci kaw suuf seen borom pourtant boo nelawee yow foofu borom bi ubbil na la buntu boo xamante ne man nga ko faa gis ha allahu akbar moo tax wa min ayatihi manaamukum allahu akbar bokk na ci mandarga borom bi non non c'est c'est c'est extraordinaire billahi ci gént c'est extraordinaire waaw nelaw c'est extraordinaire moo tax keroog xam nga maa ngi lay wax naan la waa ji nga xamante ne borom ñaari borom xam-xam ya wax ñaari nitu yàlla yi kenn ki naan kenn mais yow euh, di nelaw moo la gënal wala di yeewu kenn ki na ko non man moom di nelaw moo ma gënal lu tax mu ne ko parce que man saa bu may nelaw ci lay gis yonent may saa saa alors que bu ma yeewoo du ma ko gis. walla lu wax yow kay boo demee say farata sawaay demal xarañi sawaay ah bi gis sa rasulullah rasulallahi waaw mooy xoolal boroom bi dalay ci non amul lu fa impossible waaw li impossible ci monde bi ñu xam yépp alamul xayaali wal misaal yi muy alamul manaam yi naw naw mu yegg kii gént ruya loolu lépp dafay possible lépp dafay possible da mën a gis yàlla muy wax ak yow ngay wax ak moom da ngay mën a gis yonent yi gis ñoo xamante ne sa maam joo xam ne yow photoom sax yoroo ko <laughs> masoo ko dégg masoo ko dégg fenn masoo dégg sax ñuy wax ay ay waxam borom bi war na ko ci gént mu ne la man maay sa maam diw maa ngi doon dund jamono sàngam maa la wax eh, defal lii defal lii defal lii loo xam ne de toute façon mooy ay mbir la yoo xam ne eh, wa min ayatihi daal <laughs> manaamukum bil layli wan nahar allah suuratul Ruum aaya 23 kon nag ñu yem noonu ci mbëmbëstal mi bii di ñëw ñu daal di dugg ci xadis yi imaam nag dafay commencer xadis numéro 838 la koy commencer insha allahu taala ba xadis 844 euh, muy ñaata ah 38 39 40 41 42 43 44 muy la 7 ah voilà. Euh,